non dafa xaram de dafa xaram lu dul loolu mooy teqantal bi am Shafi'i yi Shafi'i yi ñoom dañ ne ba mu des bu dee dañ koo toxal jëli sàngara si ci ker gi yóbbu ko ci naaj wi wala jële ko ci naaj wi yóbbu ko ci ker gi mu transformé wu nekk vinaigre loolu dagan santa xanaa bi lay dañ ne mukk nukk la wax lépp lu ci doomu aadama am parce que yéen li ngeen di bañ yéen Shafi'i yi man ñun on vous comprend pas le fait que neen ngeen bu dee waa ji moo jël soble def ci wala jël dara ab produit yi def ci ba sàngara si transformé wu nekk vinaigre yéen d'accord ngeen ak ñun que ne loolu man da nekk parce ni da ko def léegi nag ngeen man a waxe ne bu ñu ko jëlee fii ci ker gi yóbbu ko ci naaj wi wala jëlee ko ci naaj wi yóbbu ko ci ker gi mu soppeeku leeru loolu garaawul loolu ñun xamuñu loolu ñun xanaa bi lay <laughs> voilà <laughs> waaw am nag benn wax ci Maliki yi ñu ne tahirun laab na de waaye nag di ko dikke daal di ko def loolu dañ koo sib te lool lii nii mooy li gën a siiw ci mazhabu maliki mooy mën naa nekk mais dañ koo sib voilà <laughs> léegi wax nañ la Shafi'i yi ñoom li ñu wax rahmatullah dañ dafa xaram di transformer jël bine euh, sàngara di ko transformer vinaigre loolu moom dafa xaram lu dul lu ñu toxal des koo toxal jële ko ci naaj wi yóbbu ko ci kër gi wala jële ko ci kër gi yóbbu ko ci naaj wi am dañ alhamdulillah léegi xanaa bi lay ne ma ne fépp fu ci doomu aadama loxoom duggee intervention humaine loolu du baax sauf que ñoom ñépp a d'accord ci benn affaire mooy bu dee ne ab sàngara la bu nekk fee mu dem yàgg fa ba transformer boppam nekk vinaigre ñoom ñépp a d'accord ne loolu moom dagan na man nañ koo lekk loolu amul be kenn ku wax la contraire sauf que tekkantal bi ma la wax nag lii moo ci am waaw <laughs> léegi moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj xam nga parce que ñoom euh, boo gisee ñoom Hanafi euh, Shafi'i ak Hanabila ñu ne loolu man da nekk rawatina Hanabila parce que yonent bay saasaam Seydina Anas dafa jaadis boo xam ne moo ngi ci sahihu imaamul Bukhari waaw imaam non imaam Muslim moo ko solo imaam Muslim ak imaamu Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi ak imaamu jiitu woon na leen imaam Ahmad rahmatullahi ala al-jami sayyidina Anas radiyallahu anhu mu ne yonent may saa saam su'ila an al-khamri tuttakhadhu khalla fa qala la yonent may saa saam nañ koo laaj ne ko mais yonent may saa saam mais ci mbiru ay te loolu li ko indi euh, mooy riwaay imam Abu Dawud bi imam Abu Dawud dane anna sayyidina Anas dane anna Aba Talha sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an aytamin warithu khamran qala ahriqha qala fala ajalwa khalat qala la waaw bàyyi jiit leen di Seyna Abu Talha Seyna Anas dane radiyallahu anhu Seyna Abu Talha de yonent bi alayhi salaam da daa laaj bi ci ay au ay orphelins jirim yoo xam ne moom moo chargé woon yor seen mbir sauf que ñoom alal ji leen seen waajuram seen waajur bàyyil mooy sàngara la yu bari sax waaw léegi nag comme que xam na ne alquran a xaraamal na sàngara léegi nag Seyna Abu Talha ñëw di laaj yeneen way saa salaam mais yeneen saa salaam mais est ce que mënuñoo jël sàngara soosee ah est ce que mënuñoo jël sàngara soosee transformé ko ah transformé ko def ko li nga xamante ne nii mooy euh, sàngara non non def ko vinaigre yonent saa salaam ne déedéet moom lay wax fee nag ci riwaay imaam muslim bi ne sa ne yonent Seydina Anas anna nabi sallallahu alayhi wasallam su'ila anil xamri tuttaxazu xallan fa qaala laa dañ koo laaj ci li nga xam ne mooy sàngara soo xamante ne nii dañ koy def vinaigre yonent saa salaam ne déedéet mooy alalu ay jirim lañu woon moo la Shafi'i yi ne waay yow moo tax imaam an-Nawawi rahimahullah bi muy sarah hadis bi ci al-Minhaj mu ne hada dalilu Shafi'i wal jumhur annahu la yajuzu taxlilu xamr waaw mu ne lii moom tegtal la pour suñu sëriñ bi la Shafi'i ak waa jumhurul ulama yi ànd ak ñoom kene daganut ñuy ñuy jël sàngara di ko soppi di ko def vinaigre wala tatahur bi taxliil te tamit du laab mukk bu ku ko def loolu du laab mu ne hada lii nag ila xallalaha bi xubsin aw basalin bu jëlee comme euh, euh, mburu def ci biir mu wow wala boo xam ne mooy tax mu transformé wala soble wala yeneen yoo xam ne moom lañ koy transformé luñ ciy sànni ci biir mu ne loolu day des fa hiya baqiyatun ala najasatiha day des ci ak ak ak sobeema wa yanjusu ma ulqiya fiha wala yathuru hadha xal ba'dahu abadan la bi ghuslin bi ghaslin wala bi ghayri mu ne te loolu day tra day mujj nekk ba faw loo xam ne du laab waaw sàngara kii vinaigre boobu du laab mukk moo xam dañ koo raxas wala dañ ko leneen nuñ ko mën a def loolu du mën a nekk waaye mu ne amma ila nuqilat min ash-shams ila dhill lii lañ doon wax Shafi'i <laughs> lii la leen xanaa bi lay comprendre quoi kanta bu dee nit ki sànniwu tey soble wala def ci benn produit boo xam ne benn substance bu tax sangara bi sam transformé wu nekk vinaigre mais nag defu ko lim jël dafa jël fi sangara si nekk yëkkati potu sangara si teg ko fee ci naaj wi moom lay wax bu dee ila nuqilat dañ koo toxal min ash-shams ila dhilli jële ko ci san jant bi yóbbu ko ci ker gi aw min adh-dhilli ila ash-shams wala jële ko mooy li ñu waxoon sànq rek jële ko ci ker gi yóbbu ko ci naaj bi fa hiya fa hiya taharatuha wajhani li ashabina mu ne suñu mbokk yi Shafi'i yi suñu àndandoo yi am nañ ci ñaar ñaari ndax laab na ñaari wàlla asahuhuma li ci gën a gën a tatuur moo tax ma ne loolu mooy njiiru Shafi'i yi <laughs> te ne laab na mu ne hada alladi dakarna min anna la tatur ida ida xullilat bi ilqaa'i shay'in fiha huwa madhabu shafi'i wa ahmad wal jumhur mu ne lii ñu wax nag ne buñ ci sànnee dara ci sàngara si ngir mu transformé wu loolu mooy suñu mazhab mooy mazhabu imaamu ahmad ak li nga xam ne mooy jumhurul ulama wax naa la nag euh, ngiru ahmad imam ahmad rahimahullah am na teqantalaa ñoom lii par exemple que moom sànni bi kese la wax mais même toxal bi ñoom ànduñ ci loolu toxal bi dañ ne boo ko toxalee la c'est quoi la différence li ñu waxoon sànq non ñoom duñ ci ànd mu ne wa qaala mu ne kanta al-imaam al-Awzaa'i faqihu Shaami wal Layth al-imaam al-Layth faqihu Misr wa Abu Hanifa faqihu Kuufa wa Abu Hanifa wa Misr wa Kuufa boog rahimahullah rahmatullah alayhi mu ne tathur waaye ma ne lii laab na wa an Maalikin mooy bu ko nit defee baax na laab na mu ne wa an Maalikin salaasa riwaayaat kanta ci imaam Maalik jëlee nañ ci moom ñetti riwaayaat mooy li ñu la waxoon sànq asaxuhuma ba ca gën a wër anna taxliila xaraam waaw kene taxliil bi dafa xaraam walaw xallala asa wa taharat to tahurat waaw mooy def na bàkkaar waaye nag laab na wasaaniya deuxième bi nga xam ne moom lañ jële ci imaamu Maalik xaraamun wala tatur dafa xaraam te loolu manula kii mooy daa ànd ak waxu xanaabila yi te manula laab wasaalisa xalaalun wa tatur mooy xalaalun loolu dagan naa def fay wa tatur te day laab na voilà waaw <laughs> waaw après mu ne wa ajma wala anna idan idan qalabat bi nafsiha xallan tahurat waaw te borom ñoom ñépp nag d'accord nañ dëppoo nañ kene bu dee daa soppeekul boppam sàngara si di tra ñu bàyyi ko fenn mu mu kii ba ferme ba transformé wu nekk bineegar loolu dagan na ci ñépp hatta Hanbali bi mu ne waqad hukiya an Suhnun Suhnun al-Maliki Maliki boobu bale rahimahullah anna la tatur kene waaye dara moom laal lañ kii bi moom moo ci fel la waaw ne non même bu dee moo ko defal boppam daganul mu ne fa in sahha an fa huwa mahjujun bi ijma'i man qablahu wallahu alam bu dee ne loolu dëgg dë euh, wér na toxal biñ toxal ne Saxnuun rahimahullah loolu da koy wax loolu wax la ju jóge ci moom loolu ma ne man imaamu Nawawi ijma bi am ba pare loolu moo ko yey waaw loolu moo ko moo ko yey quoi waaw kon gis nga léegi nga ne ma waa léegi attends <laughs> ah, léegi yow. kon waxal ci vinaigre <laughs> nee na la waaw <coughs> vinaigre léegi lan moo gën a dëgër ci wax yi ñu ne la insha allahu taala wal ilmu inda allah parce yi ak Hanabila yi li ñu wax dañ ne loolu bu daganoon mais ñii ay jirim lañu Abu Talha ñim yoroon ay jirim lañu alalu ay jirim la laaj ndax ay nga xam ne sàngara la leen seen waajur bàyyile ñu soxla alal est ce que mën naa jël alal jooju transformer ko def ko vinaigre yonent bi saa saam ni mukk ni déet kon kay loolu lan nga may xalaat ñi gën a vulnérable di ay jirim ñoo xam ne dañoo nekk ñu ñu ñoo xam ne dañoo aajowoo yonent bi saa salaam bañ loolu ci ñoom lan ngay koy daganale ñeneen loolu daa mën a nekk sauf que euh, ñële Hanafiya yeeg al imaam al-Awzaa'i ak ñooñu ak euh, même Maliki rahmatullahi alayhi côté bi nga xam dañ ne non loolu dañ koo sib kese te loolu mooy siiw ci sii bi dañ koo sib waaye mën naa nekk mooy day laab ñoom dañu jàpp ne en euh, <coughs> boo gisee Seydina Abu Talha yonent bi saa saa wax ko lool loolu mooy jamono ji nga xam ne ci lañ doon dóor a xaraamal sàngara loolu nag euh, man personnellement gisuma taarix buy wane ne taarixu euh, xadiis boobu bu ñu wax sànq surtout riwaay imaam Abu Dawud bi leeral Seydina Anas radiyallahu anhu ne Abu Talha daa laaj. yeneen may saat saam fekk daa yoroon ay alalu jirim yoo xamante ni sàngara la wuñu <clears throat> mu laaj leen hein mu laaj yonent bay saa saam est-ce mu transformé ko def ko xàll mu ne ko déedéet tuur ko waaw ñu ne tuur ko la leen yonent la ko yonent bay saa saam wax loolu que ne loolu c'était au de la bi ñuy xaraamal sàngara loolu man personnellement gisuma ko te aaya bi ñu doon wax sànq suuratul maa'ida la nekk mooy aaya bi nga xam ne moom la borom bi doon wax naan yaa ayyuhal ladina amanu innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuhu la'allakum tuflihun aaya 90 waaw loolu ci suuratul maa'ida te suuratul maa'ida li sayyidatu doon wax naan lépp lu ngeen ci fekk borom bi daganal daganal leen ko lépp lu mu xaraamal xaraamal leen ko ba bokk ci mooy li bokk na ci li mujjee wàcc voilà ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te foofu yonent suñu borom da ne kon yéen ñi gëm yàlla yëg leen ne sàngara jeu de hasard yeeg sampu yi ca ndëpp yaag pilo faas yeeg loolu lépp takk-takk la ci jëfi saytaane na ngeen ko sori waaw ñële nag dañ naan lële en fait début bi la woon parce que sàngara suñu borom da ko xaraamal par étape comme ni ñu ko xamee waaw bu njëkk bi benn bi mooy dane woon moom la doon wax ne euh, sàngara daan am na manafin ah, am na ay njariñ waaw waaw wow mi mu naan euh, dafa euh, daf leen a defal wamin sa wamin <laughs> la kii doon wax <coughs> waaw euh, benn waay bu doy waar <coughs> boo xamante ne bu ñu xamoon la quoi <coughs> voilà bu doy waar bëgg ne sàngara da naw ci parce que alquran da ne wa min samarati naxili wal anabi tattaxiduna minhu sakaran wa rizqan xasana faqad sammahu allahu rizqan xasana <laughs> waaw waa ji doy waar moom sax affaire jullit affaire diine da koo ñoru waaw moom ci boppam il se qualifie en tout cas d'après li ma gars yi wax il se qualifie comme un athée koo xamante ne gëmul yëfi diine yi affaire gëmu leen gëmul yi voilà moom gëmul ay affaire diine quoi kon nag xaw ma mais bu bëggee doxal aw caaxaanam comme tout monde eh, da doon wax wax yu mel noonu naan yàlla da koo tudde rizqan hasana waaw ne da ko tudde rizqan xasana voilà <laughs> ndax borom bi ay suuratu nax nax nax ne wa min samaraati naxiili te ci meññeefu eh, garabu tàndarma tàndarma yi wal anaabi ak raisin yi tattaxiduuna ngeen ciy jàppe di ci jële minhu ca moom sakaran loo xam ne am naan la lu ngeen di naan <laughs> waaw mooy sakar loo xam ne gaa yi dañ ciy jële day dañuy ci naan mu leen di yóbbu fu xaw a kii quoi warif kan xasana ak <laughs> wërsëg goo xam ne gu sell la mu ne yàlla tuddee na ko bu baax la yàllaa ko tuddee wërsëg kon nag nan ngeen mën a waxe ne te xam nga loolu mooy nax li nekk makkiya aaya biñ la sànk nekk suuratul maa'ida innamal xamru wal maysiru yooyu wax ne rijsun ngay fontu ak yi nga xamante ne nii borom bi après loolu dafa waxoon ne bu ngeen di Eh, eh, moom de sàngara beneen bi am na manaafi' waaw am na ay njariñ de waaw yasalunaka anil xamri ca suuratul baqara te lool baqara mooy mooy saar yi njëkk a wàcc Medina la bokk yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fiihima ismun kabir wa manaafi'u linnaas wa ismuhuma akbaru min wax ci suuratul baqara ay deux cent dix-neuf dinañ la laaj te ñu ngi lay laaj ci mbiru sàngara ak maysiru ak jeu de waaw qul waxal fiihima ismun am na ci ñoom ismun bakkaar kabirun bu rëy mu ne am na ci ñoom ñaar ismun bakkaar kabirun bu rëy wa manaafi ak ay njariñ linnaas ngir nit ñi wa ismuhuma waaye seen côté bu négatif bi bu baaxul bi akbaru moo gën a rëy min naf'ima ci njariñ dañuy procurer ko koy def ak ko koy làmboo voilà léegi après mu ñëw jeexale suuratul baqara suuratul maa'ida biñ la waxoon cinq ayatul ayatu quatre-vingt-dix bi waaw innama alxa yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi nga xamante ne na gëm innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihuun innama yuridu shaytaanu an yuqi'a baynakum al adaawata wal baghdaa'a fil xamri wal maysiri wa yasuddakum an dikrillahi wa anis salaati fa hal antum muntahun voilà foofu ah mu ñu leeral fi li ñu waxoon sànq xaraamal ko d'une façon euh, euh, bu jeex euh, bu jeex léegi man li ma doon wax mooy waa jumhur nag loolu mooy parce que imaamu Nawawi danaan waa jumhur mais boo seetloo waaw <laughs> ñi mu tudd waa jumhur <laughs> mais boo seetloo Maliki yi Hanafi parce que comme daa jël imaamu Malik bi mu jàpp ne moo gën a wiir mu boole ko ci ñoom <laughs> waaw mais bu dee ngiiru Maliki yi moom la fa gën a siiw da ngay gis ne bu dee euh, Shafi'i bu dee ñeenti ngiir yi la ñuy wax euh, euh, moom ba pare al-Awzaa'i daa ànd ak ñoom rahmatullahi alayhi comme ni mu wax al imaam al-Awzaa'i dafa ànd ak Hanafiya yeeg yi ak bu dee li gën a siiw ci Maliki yi ak ñooñu daanaka ñooy jubur léegi Hanbali yi Shafi'i Hanbali yi Euh, nekk ne mais moom daa jàpp ne imaam waxu imaam Maalik te te soxnul loolu la wax voilà moo tax mu ne ma ne même bu dee moom moo transformé bu ki naan la sàngara si bu transformé lee boppam sax daganut kooku dina xalaat dina la may nit di ko def <laughs> kooku kay <laughs> voilà <laughs> kon euh, léegi euh, liñ doon wax mooy man nag loolu noonu ñu wax man datation bi lool foofu laa am laa laa xamul fan lañ ko datee ba ne Seyna Abu Talha loolu mu doon wax en temps yooyu mooy bi bi ñuy door a xaraamal sàngara parce que sàngara da ngay xam ne ba ghazwatu Uhud kat ghazwatu Uhud ba ghazwatu Uhud sàngara xaraamu lool moo tax lenn bokk na ci li nga xam ne yenn saxaaba yi ba ñuy def Uhud am na luñ ci yóbbaale sàngara bokkoon na te sàngara ba boobu xaraamul woon waaw <laughs> te gis nga Uhud mooy ñetteelu at mi la amoon ginnaaw gàddaay yonent may saasaa ba boobu sàngar xaraamul woon ñii nag dañ ne wala mooy yonent may saasaa bi bii dooru ñëw Medina la quoi moo tax amaana loolu man nag na li nga xamante ne nii euh, mooy euh, mooy dooru ñëw bi pas dooru ñëw ñëw tey tegi bagaasam ñu laaj ko ko non parce que wax naa la ba Uhud troisième année bi sàngar xaraam borom bi xaraamal ko woon léegi moo tax suuratul baqara li naan lu njëkk wàcc bul foog ne aaya yëpp dañuy ñëw wàccandoo d'un coup voilà loolu lu jar a bàyyi xel la léegi noonu dañ ne non non non en fait comme que alxuraan borom bi da door a xaraamal sàngara te mbir yi booy door a xaraamal dara boo loo xam ne dañ ko miinoon boo leen ci mayee quelque quelque euh, euh, euh, dérogation rek mooy daanaka bàyyi bi duñ ko man fekk mu nekk loo xam dañ koy bàyyi ba mat sëkk waaw comme li mu waxoon waaw li mu leen tere woon alaa inni qad nahaytukum an ziyaaratil qubuur alaa fazuuruha yonent bi saa saa ne maa leen tere woon ngeen di dem di ziyaare ji bàmmeel yi xabru yi léegi dem leen fa inna tudhakkirul day fàttali alaaxira waaw waaye fii nag aka neexoon wax ji mel noonu <laughs> waaw aka neexoon <laughs> ñoom ñu <laughs> waa jumhur min xanafiyati ak li ci maalikee yéeg ñooñu ñu amoon dalil bu mel noonu boo xam ne yonent bi saa saa da doon day leeral ne sàngara si boo gisee restriction yi taroon ci bu njëkk bi c'était pour ngeen bàyyi ko léegi comme que loolu la mooy di ko jël di ko def sàngara man ngeen koo def loolu nag moo amul <laughs> moo tax Hanafi yi Shafi'i yi Hanbali yi surtout Hanbali yi ne mukk jirim yi nga xam ne ñoo gën a soxla moos gën a aajowoo yeneen s alayhi salaam tere leen seen alal ñu daal di koy soppi def ko sàngara lan ngay xalaate benn waay boo xam ne moom way ay mbiram dox na lépp muy transformer affaire yi loolu daganul way eh. <laughs> kon waa jumhur loolu la ñu wax ne loolu début lool début bi la woon xanafiya yeeg yi maliki yi rahmatullah non loolu njaal benn bi la woon moo taxoon ñu tere leen woon loolu waaw ngir affaire bi daal di woon sax ci seen xol yi que ne sàngara du loo xamante ne du mees affaire boo xam ne ku ñëw laal ba nga xam ne mbir mi day leer bi nga xam ne nag mbir mi leer na après loolu dagan ba moo tax yonente bay saa salaam mu ñu mën a ñëw këram ñu fekk fa ab vinaigre te lool manoo ne eh, day xaw a jafe nga imagine parce que imagination kese lay nekk que ni eh, boobu noonu nga xam ne moom la ñu waxoon ne moom kese leen dese di alxal que ni mooy daal benn sàngara la boo xam ne daa nekkoon foofu ba transformer boppam kan moo fay indi sàngara sax kër yonente bay saa saa ba mu transformer boppam noonu te kenn defu ko dara après mu nekk mu nekk sang mu nekk vinaigre xam nga loolu day jafe wax. <laughs> ñoom yooyu la ñuy wax ne waay yooyu ma ne loolu kese la woon waay eh, eh waaw loolu loolu loolu il faut pas kii quoi voilà loolu c'était juste au début pour euh, euh, mu taroon ngir gars man koo bàyyi bi affaire yi kiiwee nag ndax saddu zarian la woon ngir bañ nit ñi daal di ciy dem ci loo xamante ne baaxut euh, ñu nekk ci di ko woyofal ndax xal man naa nekk waaye comme que la koy yóbbu sàngara la léegi ñu wax loolu ba mu leer naññ waaw waaw ba mu leer naññ léegi nag euh, ba leeree nag yonent way saa saam nga gis xàll gi tagg gi mu ko tagg kon loolu day war ne mën naa nekk muy bineegar te ci riwaay al imaam al bayhaqiyu ci al maarifa foofu yonent way saa saam dana xayru xallikum xallu xamrikum voilà li gën ci li nga xamante ne mooy seen <coughs> seen bineegar yi mooy bi nga xamante ne euh, mooy euh, yi nga xam ne mooy seen sàngara yi nga xam ne dañ koy transformer mooy te lool kan moo koy transformer xallu xamrikum ah <laughs> ak xadiisu euh, jaabir bi ni'ma askay ni'ma aka baax al udumul xal ni'ma askay ni'ma aka baax ni'ma aka neex al udum li nga xamante ne mooy milem soos di milem ñeexal xallu di bineegar voilà ñu ne kon lii nii ah <laughs> kon loolu daal affaire yi leer na quoi <laughs> kon loolu mooy affaire bi hmm? te yonent ñu ne leen waaw mais après euh, yonent may sasam bu ko taggee rek loolu day wane ne léegi euh, nit ñi mën nañ ko def mu ne waaw est daa leeral gaa yi ne mais est leeral na fii ne parce que quand wax ji dafa joyal tagg gi moom yonent may sasam nee na mooy euh, waxul ne ni'ma ëskay al udumul xal waaw soos ba nga xam ne mooy bineegar waaye allati wala alladi bi nga xamante ne nii lam yu'aalijhu aadami <laughs> bi nga xam ne benn boroom aadama defu ci intervention waxu ko leerul la waaw kon nag mu ngi noonu te waxul ne loolu neewul bi nga xam ne moom moo transformer boppam boobu ëskay kanta beneen bi ci moom déedéet <laughs> waaw te tamit mbir mi nga ne ma man nag am naa benn parce que tamit benn affaire am na mooy euh, euh, euh, foofu comme li imaam na nawawi wax ne lenn benn ci riwaay yi jële imaam Maalik mooy waa ji bu ko defee def na bàkkaar waaye nag li def daga na parce que affaire bi lenn mooy résultat bi am na wala amul non résultat bi parce que vinaigre <laughs> yow bu dee sàngara su transformé wala moo nekk vinaigre mu baax mais nit def ko nit ak moom mu defal ko boppam est résultat n'est pas même man nga ne man euh, leen man na nekk waaw bakkaar na le fait que mu def ko waaye mais ba mu ko defee ba pare affaire bi nekk na wala nekkul est-ce que lay teey naam teeyul daganul wala daganul waaw waaw loolu day yóbbu ci règle al halil manhi al nahyu yaqtadi fasadul manhi an waaw fasadul manhi an est-ce que li ñu tere buñ teree benn mbir le fait que nit ko def ko day tax mu yàqu fii mu ne bu ñu nee aywa julli julli bu iza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fasaw ila zikrillah wa darul waaw yow bu dee dañu noddu àjjuma ngir woote ngeen ñëw julli na ngeen gaaw dem ci fekk ji xutba ba weete tudd yàlla ja da ngeen bàyyi njaay waa léegi waa ji nga xam ne bañ xutba bañ noddee ba pare dafa toog jaay nag moom est ce que lam jaay xaalis ba mooy def na lu xaram parce que jamono jooju dañ koy tere mais est léegi loolee tablette ba mu jaay am ca bénéfice cinq euros cinq euros boobee daa xaram ci moom ah looloo Hanbali yi moom dafa leer ñoom dañ ne la bañ xaram dafa xaram kay waaye koo tere waaye mbir mi mbir mi mooy mbir mi sawaay da nga na njaay du njaay la yàlla xarama la ah. c'est que circonstance yam ko defe ak jamono jam ko defe loolu lay suñu boroom ne woon jamono jooju bu mu ko def waaye njaay mi condition njaay yi jaar na yoon lépp amul mais dagan na sauf que waa ji def na lu mu warul def voilà loolu nag ci xamru bi c'est la même chose voilà c'est la loolu mooy affaire boobu te loolu ci ngay xamee ne tamit beneen affaire lay dugal mooy waa léegi kon man mayonnaise <laughs> man mayonnaise da ngay mayo <laughs> je tu may <laughs> waa di yow tu may ah il may nu mayon da ngay mayo ah waaw mais man dama ciy gis ñuy def vinaigre kol ci biir ak yooyu ñu ne la waaw c'est la même chose c'est la même chose yooyu boo xamee bii c'est la même voilà kon nag mu ngi noone kon mu ngi noone ñu mbir mi daal saay bu transformé woo te mooy taxlil bi ñu doon wax amaliyatu taxlil istixaala mbir mi bu transformé woo ba nekk leneen lu wuteeg li nga xamante ni moom la nekkoon mais loolu dagan na jeex na voilà kon nag ci kaw noonu kon nañ yem noonu ah hmm. insha allahu taala kon ci kaw noonu la ñu jeexale lii kon nga ma ne la léegi kon insha allah li gën a dëgër mooy waxu wax bi ne lool mën naa nekk waaw <laughs> lool mën naa nekk waaye ji eh, bàyyi xel waxu Hanbali yi waaw du soofantal sàngara ak yooyu déedéet waaw loolu moom parce eh, sàngara daa nekk loo xam ne eh, képp ku taxaw naan xaraamul moom moo tax boroom xam-xam yi dañoo bokk dañoo lay wax bokk na yi ñuy wax ne képp ku taxaw waxuma kuy dóoru tuub wala fa mu dëkk yàgg na ci diine ji waaye fa mu dëkk xamuñ diine mu nekk foo xam ne xam nañ diine mu wax ne sàngara xaraamul kooku day nekk yéeféer ci saasi non kooku ci boppam day nekk yéeféer parce que ak xaraamam ma'lumun min ad-diin bi darura dañ koo xam mu loo xam ne dafa ay ay baya baale ci diine bi yoo xam ne manu la ñàkk jullit nekk réewum jullit ba pare xamoo ko loolu quoi voilà lu dul ñu sàggan yoo xamante ne léegi suñu jamono yu bari ñuy wax ci yu mel noonu mais sàngara moom siiw na <coughs> <coughs> yu mel noonu dangay ngay gis yenn côté yi daa nekk yoo xamante ne ñenn ñi euh, am nañu ko xamul parce que càggan gi daa wër te tamit léegi mu daa xanante gi ragalante gannaaw gi ci ay caaxaan daa bari waaye képp ku taxaw yooyu yëpp dàqoo nga naan sàngara xaraamul yow moom yéefér nga ci saase parce que borom bi wax lu leer ne rijsun min amali shaytaani fajtanibuuhu nga naan waaye way non c'est pas non dagan na moo tax waajooju loolu da koo concerné waaji wax sànq moom de toute ate la moom loolu dooy mbiram <coughs> voilà <coughs> waaw wal iyaazu billah léegi kon ci kaw noonu la ñu yeme nii loolu yi dañ ciy jànge na kon tagg liñ doon wax sànq euh, euh, ñam benn plat mu neex loolu euh, nga ne lii neex na dafa nekk loo xam non seulement sant yàlla la waaye sawarloo ko ko def la te loolu it joxe de bon point dafa am solo moo tax yenente way sa sam ne nema ëskey nemaka baax nema neex na al udumul xal milim ñeex di bineegar <coughs> kon kon kon kon kon xam naa ñu yem noonu insha allahu taala ci noonu lu tëjee buntu bi ah